fii day commencer di wax xalaatu ku nekk ci awliya u borom bi xam nga borom bi parandoom mi dañoo wute radiyallahu anhu moo tax képp koo xam ne day natt naan waliyu parandoo yàlla manu la mel lu dul comme que nii la meloon kon waliyu yépp ni moom lañ war a mel mooy juum nga waaw moo tax acheikh sëriñu saaxibul ibriz acheikh abdul aziz ad-dabbaax nafaana allahu wa radiyallahu taala anhu doon wax comme ni ko taalibeem bi Seydi Ahmad ibn al Mubaarak allamti <laughs> daldi eh, eh, waxee ci al Ibriz ni nga ko toxale këne eh, gis nga téere yi nga xam ne ñooy wax ci karamaatul awliyaa yi jariñ nañu de di wax mooy karama yi nga xam ne dund aw awliyaa yi di wax yu yu yéeme yi ñu def xar baax yi ñu def di di wax lool kese ci seenu dund bàyyi leneen li mu ne jariñ nañu de waaye nag am nañu ñu lor waaw ndax ñoom côté yi nga xam ne mooy yu extraordinaire yi yi nga xam ne fa ñuy ñaane mu am kese ak tamit yi ñuy def mu yéeme lool yooyu kese lañuy bind jël yeneen li ci des ci ci ci ak dundam kenn du ko wax day mel ni amul léegi nag ñi koy xool am na ci ñoo xam ne dañ ciy waru parce que dañuy jàpp ne képp ku melul nii baaxoo waaw ba pare jàpp ne nit moom manoo dégg wala yu ludul dafa mel nii ñu recenser leen ke téere yi ñuy wax ci téere yi dañuy xool est-ce que kii ñuy wax nii en l'an 1443 ci weeru rajab bii bi di tàmbali hein février 2 février gii 2022 sawaay nii est-ce que dañuy xool la téeree wax ci wàllu wàllu yu est-ce mel na noonu ku def lool juum nga parce que boroom bi moo bind nit ñi te yemelewu leen te melewu waaw gis nga euh, wàllu yuy boroom bi tabaaraka wa taala ci gàttal seenu ku wute ci ni ñuy feeñe moo ko wuteeg nokk yi ñoo yem waaw yow nokki yi dangaa mën a ne dangaa mën a compter nokki yëpp ba ne ñoo niroo ni ñu wutee noonu la wutee ci lépp da ngay gis ñoo xam ne niroo nañu mais amul benn bu sol boo naan ñépp ni kii ko nii lañu war a mel wala maruñu koo mel borom bi nu ko neex la leen di melal waaw waaw bu kenn yaakaar ne waa ji nekk fii di di di di dajale poubelle yi ah camion benn bi yóbbu poubelle yi fii wala waa ji nga xam ne moo yor magasin wam fii nit ñi di ko xeeb wala dëkk ci ñaxu mbaaram bi kuy waxtaan sax duñ ko ci boole kooku boroom bi mën na koo def mu gën ci jamono ji yépp waaw gën ñépp ñu gaa yi di xalaat ak xalaat di jàpp ne ñoom ñoo gën a kawe borom bi ku ko neex la koy def waaw mën na koo def monsieur le député bi nekk fee gaa yi di ko xeeb borom bi mën naa def moo gën ci jamonoom waaw te kos lay sol obligé wul tout sol xamis lool kenn du ko xame wàllu yi ku ko xoole noonu mooy juum léegi nag sëriñ bi fii radiyallahu ta'ala mu ñëw di ñu wax ñi nga xam ne mooy waliyu yi façon waliyu borom bi dafa am ñoo xam ne ay zuhaad lañ xam nga wax na la ñoo xam ne dañoo dëddu àddina am ñoo xam ne ñoom ci ay ubbaad lañ jaamu yàlla kese lañuy nekk noonu hein ak yooyu ak ñi nga xamante ne aarifuuna yi ak ñi nga xam ne façon ay façon yu bari lañu waaw ak ki nga xamante ne nii moom ci biti comme façon malaamatiya yooyu nga xam ne ñoo ñoo gën a kawe ci awliya yi boo leen gisee da ngay foog ni moo kii moom <laughs> fëqul bët de ndekete yoo moo raw ñëpp waaw parce que moom li yonent lay saat-saam comme ni doon dunde noonu lay dunde waaw day yor famille am bu dee yàlla xéewale famille la yor ay ba ay ay ay ay ay ay dugg-duggam yi muy liggéey li muy dox ak yépp da koy def waaw di dem di respecter jàkk di respecter yu charia wax loolu moo ciy rey nit ñi jàpp ne moo après kii sawaay magasin am bee lay ne wala atelier wam bi wala mécanicien am bi kii wii wii yi muy réparer wala dàllam yi uude bi muy def tëgg bi muy def alors que moom deful lu dul day topp tànk yonent bi alayhi salaam noonu la doon dunde accessible waaw nekk koo xamante ni nii ku neex a jot waaw ñépp di def li ñépp yi def waaye hein waaye teewul côté borom bi <laughs> moo ci raw gaa yi léegi nag mu ñëw di la wax xalaatu ku nekk ci ñooñu ñenn ci ñooñu nan lan la seen ñoom ci lan la ñuy xalaat moom la doon wax ne wa fikratu zuhaadi fii fanaa yi ñi nga xam ne dañoo de dëdd àdduna wax nañ la nag waxoon naa la dëddu àdduna tekkiwul naa saraxe samay alal sama kont yi li ci nekk naa ko joxe lépp génn ci sama moomeel yi hein walla kaana ne léegi maay man maa man maa dëddu àddina déedéet nañ la dëddu àddina du loolu dëddu àddina dëgg-dëgg mooy gis nga bu la borom bi joxoon àddina li ci biir nga ëppale ko yéefar ak jullit bu ñu leen booloon nga ëppale leen ñépp yow loolu foqul sa bët mu ngi ci poche yi mu ngi ci compte yi mu ngi ci magasin yi mu ngi ci tool yi mu ngi ci atelier yi waaye sa xol moom dafa dugg waaw boo ko pertoon tey ak nga perte dànk suuf nga yemale donju suuf kooku mooy zahid voilà ñi xamul nag jàpp nañ ne am na ñoo xam ne ñoom àddinaa leen dëddu waaw mooy amuñ ci àddina ci am am yi hein ñu léegi nag ci biti nii ñuy wane ne ñoom dañoo dëddu àddina alors que seen xol bi àddina kese ci feex fees mu am ñoo xam ne ay buur lañu ay pale lañ yor waaye loolu nekkul ci seen xol ñoo ñoo ñu dëddu àddina waaw mu ne wa fikratu zuhaadi fi fanaayi duniyaahumu wa qillatil wafaayi mu ne xalaatu ñi nga xam ne ñoo dëddu àddina ñoom ci lan lañuy xalaat fii fanaa i dunyaahum ci jeexuk seen àdduna gi nga xam ne lu ñu fi gudd gudd fan léegi mu jeex te lépp kullu ma huwa aatin aat wa kullu ma huwa aatin qarib loolu la arab yi di wax lépp luy ñëw lu ne lu gaaw la de mu ngi ñi dina ñëw de te lépp loo xam ne leer na ne dina ñëw xamal ne loolu jege la waaw wa qillatil wafaa'i waaye di xalaat ci matal kóllëre li taalibiha moom àddina ca ña koy sàkku gis nga ñuy sàkku àddina àddina da leen di wor te gis nga kóllëre yi leen jox dund leen waaye yéen dund gi def leen def leen ni ñépp man ngeen am yii walla lu ne man ngeen ko fee am te ngeen dundu àddina la ñu ne newuñu àllaaxira lii di nga ko am boo defee lii ñafeel comme tout le monde ñu bari lool duñu ko am wa qillati alwafaa'i li taalibiha waaw tuuti watal kóllëreem ngir ña koy sàkku moom àddina léegi nag loolu ñoom ci loolu la ñuy xalaat moo tax àddina du ñoom dañuy précautionné tees jàpp seen mbir di xalaat ci mbiri àddina nan la leen di piéger ba ñu moytu mu ne loolu nag ñuy xalaat noonu tuujibus diyaada nashaatihim wa zuhdihim rasaada mu ne loolu nag day waral ci ñoom zuhaad yoo yële radiyallahu anhum isdiyaada ak yokku nashaatihim ceenu cawar lépp lu ñu def ci topp yàlla ak daw àddina te dëgmal seen boroom dañ koy xeeb ndax xam nañ ne àddina bii baaxul dafa gaaw a jeex mën a waraate loolu buñ ko xalaatee ak ñi fi jaar mu def leen noonu da leen di yokk cawarte ci ñu jëm ci seen borom waa waaye yokku cawarte ci seen dëddu bi nga xam ne moom lañ dëddu moom àddina rashada yokku leen ak jub waaw loolu mooy ñi nga xam ne ñooy zuhaad yi léegi nag ñu ne ko kon sëriñ bi radiyallahu an ñan ñoo ñan ñoo ci tegu mu ne wa fikratul ubbaadi fi jamili sawaabihi jalla ma tafdili taziidu raghbatan lahum fiihi ma nashaatihim alayhi laazim wara mu ne wa fikratul ubbaadi nga xam ne ñoom dañuy foo fekk dañuy jaamu yàlla mu ne ñoom seenu xalaat ci lan lay dem fii jamili ci lu rafetu sawaabihi payam payoor gi leen yàlla dig ci jaamu yàlla gi ñu koy jaamu jalla màgg na ma at tafdili di waaye di xalaat gënale gi nga xam ne moom la leen gënale ba mu leen mayee ñoom ñu koy defal loo xam ne jaabu alhamdulilah jaabu goo xam ne du dara moo leen ko yenkiwal jàppandal leen ci ba pare ci mbaaxam la leen di faye la leen diggaay fay ñuy xalaat ci lool mu ne lool nag tazidu day yokk ci ñoom raxbatan ak xemmem lahum ñeel leen la leen di yokk fiihi maan waaye it boole leen ci nashaatihim ñu gën a sawar alayhi ci li nga xam ne mooy ci jaamu yàlla gi ñu nekk laazim yow taalibe bi yow ndongole yow mi bëgg a dem ci sa borom te namm ko laazim taqool waraa ak li nga xam ne mooy ak doylu ak li nga xamante ne nii mooy del ci sa borom daal di doylu